xew-xew bii de fekke woon naa ko laa ilaha illa allah man foogoon naa ne amul kenn ku ma ko dina takk ka man <laughs> bu ñu way dégge koo xam ne sax fekkewu ko woon nettali ko jële ko ci ko fekk nettali ko nettali boo xam ne moo ñi ma ko jàppe woon c'est la même chose <laughs> ah, kon loolu moo tax waxuñu loolu mais loo maîtriser wul defe koo maîtriser dangaa tane woon gars yi kese di leen di dimbali kii koo xam ne da koo maîtriser li war mooy yow ak ña koy jàngal ngeen bàyyi lépp dem ci kooku waaye léegi ko koy def gis nga Seydina Abu Darda radiyallahu anhu toog yi am saxaaba comme bu doon tey bu nekk ci biir taalibeem di leen jàngal ab sëriñ romb mu laaj ko loo xam ne du da koy laaj question piège déedéet xam nga lu mu ko wax gàddu goo xam ne di nga ñu jari te du la lor loolu mooy yaay xool lu la xam-xam bi nga yor jële ko ci yeneen saa ko ci alxuraan jàngal ñu ci lu la neex moo ko toog moom bi doon jàngale mujj nekk taalibe loolu du ñëpp ko mën a ulaika ulaika alladhina rabbahumul mustafa wa kafa waaw taya ah, sayna Abu Darda ça ne veut pas dire que li ji nettali xamu ci dara ah, ah. mais leer ci kaw leer wallah kon Seydina Abu Darda yi Uwaymir radiyallahu ta'ala anhu warda mu ne waaji waaji rombaat leen benn jour muy Ibn al-Hanbaliya waaw Ibn al-Hanbaliya waaye saxaaba bi de waaw Abu Jahl mu yees mi de <laughs> Abu Jahl mu yees mi <laughs> mu ne kalimatun tanfa'una wala tadur waa kaddu boo xamante ne nii lañ lay laajaat rek boo xam ne dinañ ci jariñoo dinañu jariñ te du loolu qaal waa ji ne qaala lana rasulullah ibnu al-Hanzaliya mais ah wax nañu qaala wax na lanaa ñeew ñu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam al-munfiqu ala al-khayli kal-baasiti yadahu bis-sadaqati la yaqbiduha ha mu ne yonent nay saa saa nee nañu ñun al-munfiqu ala al-khayl ki nga xam ne day dépenser ci fas yi nga xam ne ñoom la ñuy waajal ngeen xare di leen toppatoo di leen waajal mais bu dee amu ci sax di joxe xaalis wala di yónnee ay ration wala loo xam ne moom lañ leen di wee vétérinaire na di leen toppatoo wala yu mel noonu di ci dépenser kooku mooy loolu nag parce que fas yi lañ doon xare bu dee léegi lépp loo xam ne arme de guerre yeeg li nga xam ne dañ koy soxla ngir waajal bu noon bi dal loolu lépp loolu lépp nag. Hmm? ki ciy dépensé kal baasitu yada mu ngi mel ni ki nga xam ne lay tàllal loxoom waaw mooy ci sarax ak def lu baax nga xam ne laa yaqbidu jamais waaw waaw jamais mu lem ko moom daal daa nekk koo xam ne daal moom loolu muy def yàlla da koy considérer comme si toutes ces kerses waxtu yépp secondam yépp yàlla da koy bindal koo xamante ne daa dëkk di saraxe kal yadahu mel ni ku tàllal loxom bi sadaqati ci sarax laa yaqbiduha te du ko lem mukk te du ko lem mukk te du ko lem mukk allah waaw kon loolu mooy dimbali ñi nga xam ne ribaat fi sabilillah xeex xare ci yoonu yàlla lépp loo xam ne dimbal doo cay def loolu ko koy def day mel ni day saraxe continuellement allahu akbar léegi <clears throat> ñu jàll kon ngëneel ci gàttal ngëneel dañ ciy gise lan ngëneelu <coughs> waajal ci wàllu euh, toolu xare ak tamit la nga xam ne chariat yooyaat ya koy toppatoo mécanicien laa may toppatoo yooyo chariat ak yooyu arme yi di ko toppatoo kooku yaat ki nga xamante ne nii day saraxe te jeex du ak ñay ña nga xam ne ñooy jël di def ngir yàlla seen alal ngir ñu gën a waajal ñooñu dañuy mel ni kuy saraxe ah, la yaqbiduha tal loxoom loxoom daal moom moom day nelaw yàlla du ko bindal na kii mu ngi saraxe allahu akbar muy xarat ah. yàlla di ko bindal yaa ngi joxe de yaa ngi nelaw mais yaa ngi saraxe laa wax yaa kuy saraxe ya <laughs> cam cam allah léegi kon ñaareele ko mu ne summa marra bina Qays ibn mu ngi nettali ba léegi xaw xaw bi mu ne waajooju di nul Hanzaliya rombatiñu mooy non bàyyam Bishr quoi Bishr waaye <laughs> Qays ibn Bishr ibn Qays voilà at-Taghlibi rahmatullahi alayhi mu rombaat bi non Bishr muy nettali doom ne ginnaaw bi mu rombaat <laughs> summa marra binaa yawman mu romb ñu beneen bés fa Abu Darda Seydina Abu Darda daal di koy waxaat ne ko kalimatan tanfa'una wala tadurru ah ibn al-Hanbaliya waaye du jaar ci turam da ngay rek ne ah ñun de kaddu lañ lay ñaanati rek doo xam ne dinañ ci jariñoo de kaddu la lool. qaala mu ne qaala lanaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bay saa saam nee nañ lii nag mooy lëkkaaleem ak buntu bi li tax imaamu Nawawi rahimahullah xam nga moo ba léegi yaa ngi ma naan man nga bi ak guddaayam mais lan ban relation la am ak suñu buntu bi quand même di wax euh, euh, euh, melo marche yi fi ñu war a toll xamis yi yére yi fi ñu war a toll buñ ko gudd ak tamit li nga xamante ne mooy lambaayu suuf yéeg ak marche yeeg yooyu ah ak tamit euh, kaala yi ak yooyu ak bañ ñu ci buubal dara ci wàllu tahrim bu dee rëy rëy doo ko tax mu nekk lu xaram bu dee nag du loolu du ñu sit mais lu tax ñu ne la côté bii wa tax nag sayyidina al imam al al al hafiz an-Nawawi rahimahullah andi ko léegi nag Euh, Seydina Abu Darda bi mu ko laajee bi mu ko beneen bés ne ko kaddu goo xam ne dinañu jariñ taddu la lool léegi mu ne ñu ah, ñun de qaala lana rasulullah ibn al-Hanzaliya radiyallahu anhu ne ah ñun de ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wax nañu benn bés ne ni'ma ar-rajulu Khurayman al-Asadi mu ne ni'ma na yonent sallallahu alayhi wasallam nee ni'ma a baax ar rajulu góor da xamante ne mooy Xuraym al asadi Xuraymunil asadi ay kookoo baax yéen saa salaam moo baax de lawlaa budul woon tuulu jummate mooy karawam di nga xam ne daa gudda gudda gudda karaw bopp bi dafa gudda gudda gudda tey budul woon lool wa isbaalu izaari ak tamit buubal gi muy buubal lambaayu suufam tey budul woon lool <laughs> tey ku dul woon loolu moo baax waaye mooy daal loolu daal mooy liñ naan loolooy catam <laughs> waaw mooy écart bi nga xam ne daal moom la def waaye sinon tey moom waaye xurey moom yi <laughs> lii nag déglu nañ dem mu ne fa balaga zalika xurayma ibnu al-Hanzaliya mu ngi wax Abu Darda ak mbooloo mu ne bi yonent bi yonent saa saa waxee lii fekk yonent saa sala wax ko woon xurey bi bi ñuy wax li xurey bi newu fa benn saxaaba radiyallahu anhu yeneen saxaaba dafa nekk ak yeneen saxaaba ne leen ah ni'ma ar-rajulu xuraymin al-asadi lawlaa tuulu jummatihi wa isbaalu izaarihi yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa nekk ak lenn ci saxaaba yi ne ëskay léegi bi muy wax loolu wax ko Xurayma new fa woon mu ne fa ba fa balagha dhalika Xurayma léegi nag lool yeneen saa salaam wax daal di jote Xurayma Xurayma mooy am na kon ci mbooloo mi koo xam ne gis na ko yegg ko ko ne ko ah yeneen saa salaam nee na ah wax na ci yow lu rafet de waaye nee na budul woon nag sa karawu bopp bu gudd gi ngay guddal ba ca gannaaw ak sa yéere bi ngay gubal. léegi nag bi mu ko déggee fa axa fa aji la mu gaaw ci saase dañ ko wax rek ci saase mu daal di fa axada shafra mu jëli li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy ak paaka fa qata'a biha jummata mu wàññi karawam bu gudd googu mu wàññi ko ila udunayhi ba mu tolloog noppam yi mooy mu wàññi ko léegi ba karaw tollu fi nopp yi nekk ba pare wa rafa'a izarahu ila amsafi saqayhi mu yëgati làmbaayu suufam tumayam de léegi mu yëgati ko ba ci digg mole yi mii mole waaw ci mii mole bi fa la ko fa la yëkkati léegi ba boobu allah waaw kon lii mooy beneen passage bi <coughs> passage ah bu ama am solo ngi premièrement man huwa Xuraym hada kan mooy Xuraym mi ab saxaaba la woon boo xam ne noonu la tuddoon di Xuraym ah, radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag ah, bala ñu ñëw ko li tax al imaam indi lii liñ doon wax lëkkaale ma bunt bi côté bii rek moo tax moo di xadis mooy yeneen ci bari saa salaam daal di tagg nit Allah ci ci ni'ma rajul loolu c'est pas tagg yi ngay dégg ci koñ yi léegi ah yi ngay dégg suñu fii ah moom suñuy taggaate moom ne vaut rien en général <laughs> ah parce que complaisance kese la ah. te yeneen saa salam mel nii la waxoon Ibnu Omar est-ce que Omar de ku baax a bopp waaw ah. tey bu doon ne day julli <laughs> Seydina Omar ibn Omar ba ma ko déggee ñu jotale ma affaire bi na ma yoneen saa saam nee na ni'ma ar-rajul ibn Omar law kaana yusalli min al wala bi layl askay ibn Omar <laughs> doomu Omar gi Abdallah tey bu ne day naas dina naafile ci guddi gi dara nee na ba ma ko déggee ba nii may wax moo tax damay naafile guddi saxaaba yi nag loolu la woon kii bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne aka aka baax Xurayb tey bu dul woon ne guddaayu karawu boppam jumma mooy loolu mooy karawu bopp goo dafa gudd ah gudd lool waaw ah, tey bu dul woon loolu allah allah kon ah, nga xam ne day day gudd ba ba ba day wàcc ci mbagg ci mbagg yi waaw di di wàcc ca mbagg ya saqa wa saqata ala al mankibayn waaw wa saqata ala al ala al mankibayn waaw Allah waaw léegi waaye wa isbali izari ak tamit sëy lambaayam bi muy bi muy wàcc ah lii nii imaamu Nawawi rahimahullah hadith bi dañuy tegtaloo ne ay lii day ware ne bu dee nit ci da koy def ta euh, euh, kii euh, nu mu tudd xa rëy rëy taxul xaraamul parce que xurëy mu moom dafa ko woon ngir rëy rëy moo tax yeneen saa salaam tagg ko waaye wax ne lool problème la moo tax ñu ne dañ koo sib moo tax ma ne la dañ koo sib bu dee ne defu ko ngir rëy rëy te lu ñu sib la sibul moo ko gën waaw kon foofu lay àgg moo tax tagg ga yeneen saa salaam gàll ci waaw <coughs> kon loolu day wax ne xaraamul sauf que ñële naan ñun am ci lool fan loolu la euh, euh, fii lan la wane ne xaraamul ah yeneen saa saa wax ko ni nit te xam na ne saxaabaam yi ñi ko xam dinañ dem wax ko mu bàyyi ko waaw jeex na saa nga xadiis bi boroom xam-xam yi imaam an-Nawawi xam nga ca fin ba dinañ ci ñëw mu ne euh, dana bis isnaadin xasanin lii sanad la boo xam ne bu baax la ba mu def Qays ibn Bishr faxtalafu fi tawdi' tawfiiqi wa tawdi' dañu wute ci wéral foofu loolu wax nañ ci Qays ibn Bishr euh, bon hadith euh, bon en daa am ñoo xam ne dañu ne hadith bi wérul waaw mais imaam an-Nawawi nee wér na ku mel ni al al Cheikh al Albani moom dafa jàpp ne hadith bi desena wér ah moom da euh, wéradil ci Euh, euh, waaye ku mel ne euh, Cheikh Shu'ayb al-Arnaout da ne bi qaabilu li tahsin hadith bii nii mooy pare na mooy daal qaabil loo xam ne naan pare na ngir accueillir daal mooy baax ak baax ak hadith bu baax te Imaam An-Nawawi da ne hasan bi isnaadin hasanan hasanin boo sanad boo xam bu hasan la léegi <coughs> kon loolu moo tax Imaam An-Nawawi indi ko le fait que ren saa salaam ne est-ce bu dul woon guddaayu karaw loolu moo ciy wax ne hatta karaw gudd gudd gudd gudd laal sa sa sa sa sa digg ginnaaw gi loolu tamit taxul ñuy wax yow góor moo tax xuree ma daal di koy wàññi nga gis leneen luñ ci jànge mooy mu def tamit li nga xam ne mooy yëkkati. lambaay fi nga xam ne moo gën mooy nisfu saaq te lool hadith ibn Umar bu ngi ñëw radiyallahu anhu di naan yeneen saa sal dama koo romb am ci sama làmbaay sama tubay bi luy luy laal suuf sama lambaay suuf mu ne ma yab na Umar ne ma yëkkatil sa lambaay bi nee na ma yëkkati yeneen saa sal ne ma yëkkati waatal may yëkkati mu ne ma yëkkati waatal may yëkkati ba mu kii <laughs> léegi après ne ñu ne ko waaw waaw fan la fan la mu ne ilaa nisfi saaq ci mi mole waaw loolu nag wax naa la pour góor waaw mooy mi mole waaw mi mole yeer bi ci digg bi tubay ji fii la yem wala li nga làmbaay fii alors mi mole <laughs> waaw léegi <clears throat> xuray mu daa tëb gis nga lam doon def moom da doon buubal bi ñu ko ne yeneen saa sal wax na lii mu def li gën mooy nit fa sa bu fàtte ñaari xaal yi imam Ibn Hajar doon wax rahimahullah naan dañ ciy jànge ne kon côté hadith six cent seize kon góor dafa am ñaari xaal xaal boo xam ne mooy min nisfi sa ba ilal kàmba yi foofu yëpp mën naa nekk waaw mooy bi ngeen mooy nisfi sa mii mole xaaju yeel waaye digganteem ak euh, euh, dejjoor yi ba foofu mën na koo so waaye bu mu ko dépassé beneen bi mooy bu ko dépassé bu ko dépassé day xaraam ñu ne xaraam euh, euh, tahrimu day nekk xaraam ci kii réeréelu waaye du ñu sib comme ñu maamu ndaw bi ci koo xam ne réeréeluwul loolu yàgg nañ ci taxaw kon ñu jànge ci leneen mooy gis nga saxaaba yi bu buñ ma soon a dégg yeneen saa salaam wax leen di leen insulé ci lenn di leen wan ne li ñu def même bu leen koo waxul directement ni ñuy gaawi appliquer affaire ñun yu baax la ñu xam combien yu baax la xam léegi dañ teg li ñu xam ak li ñu appliqué quel gap ah <laughs> quelle distance entre li ñu xam ak li ñu dul ak moo na sayyidatu Aisha radiyallahu anha waxoon waaye tabi'i bi taalibe bi ñëw di laaj rek ay hadith bu koy jàngal di ko jàngal mu ne ko waa diw benn bés mu ne ko mais yow diw <laughs> yow li nga jàng yëpp lan nga ci jóg mooy sunu leen di dajale xujajullahi alaykum layu yàlla yi seen kaw ndax loo xam lu nekk boo xamee xam yow amatoo lay layu xaw ma woon te xaw ma woon du lay tout le temps waaw parce na ñoo xam ne looloo tax dañ naan yii diw yuu diw du ko laaj lii bu ma koy laaj mu naan ma daa xaraam te bu boobaa ma am kon kooku moo ko tey waaw moo ko tey yuu man laaju ma de sii bu ko laajee booy laaj mu naan la baaxul te bu boobaa dina am problème kooku moom day fo kan lay fo kan lay nax boppam waaw kon nag gis nga application ci saa sa xuree mu da koo dégg rek bés boobu la tàmbali yëkkati lambaayu suufam ba doon buubu ba ci ne su sax pare dagg karaw waaw da gis gaayo xam ne ñoom seen karaw yi day dañuy dañuy am comportement boo xam ne àndul ak sunna nga wax leen ko waaye comme que playboy la ñuy jaay que ne waa xame nañ leen ko ci koñ bi te moom lañ moo xew léegi moom la gaa yi di def. nga ñëw wax leen ne lii nii yeneen saa saam da ko doon tere mooy gaa watu wat seen bopp yi bàyyi yenn côté yi voilà xam nga loolu hadith imam Abu na ko tere yeneen saa saam doon côté yi yeneen saa saam bi ko tere boroom xam yu bari ne loolu lay teg nga ñëw di ko wax benn boy bu nekk ci collège bi wala lycée bi wala sax paa nekk ci université bi <laughs> waaw. parce que mooy tendance gaay yi moom la def léegi du appliquer ne muy tay tay <laughs> muy tay tay lu di continuer ci lim nekk quoi bu demee ci coiffeur bi demaat wat wat wat goo xamante ne mu bàyyi karaw yi ci digg bopp bi xaw ko wàññi léegi côté yi gauche ak droite mu xuum ko bam fet wecc muy niru niru benn kajjkatu bal boo xamante ne tekkiwul dara wala yaazu billah <laughs> waaw mais ab star lay toppandoo yéen a yées waaw te ginnaaw bi nga xamee ne yow yeneen saa saam daa tere lool lool Allah waaw am na ñoo xam ne seen jaamu apparence lañ jaamu apparence seen xëy ba kii yëpp seen apparence voilà nan la ñuy apparaître voilà léegi maintenant je rentre bien dans ma robe ay yooyu la ñuy wax quoi wut. il y a un certain temps je ne pouvais pas maintenant depuis comme que j'ai suivi les conseils de diététicienne euh, telle voilà maintenant je peux porter ce que je veux surtout famille waaw nga leen di wax ñu dina xam ne lii dañ leen koo tere ñu koy continuer di def wala iyaazu billah kii karaw ko gudd laa ko te daa nekkoon lu rafet ci ñoom moom la jàppoon waaye bi mu yëgee ne sallallahu alayhi wasallam nee na ah ay buru lool lool ci saase la ko dagg ba mu tolloog am na ñoo xam ne ñoom jaamu seen karaw yi lañ ah yooyu ñoo xam dañuy am doom <laughs> ah sunna de mooy nga wat sa doom ji karaw ba nga daal du koy peser la mu toll nga sora ko ci xaalis wala ci or lu toll noonu mu naa ne eh, déet man duma ko def parce sama doom ñu njëkk joo ko njëkk def ba léegi karaw bu ñaaw la am fii di def ay pax di nàngama ki nàngam ndax lan moom daal karaw doomam moo ko gënal karaw bu liis bu naayis nee na moo ko gënal daal mu doxalee li yonent saa salaam wax te kat benn occasion la mooy doom jot bu ko defalul ba mag c'est fini mu xañ ko li yonent saa jàngale ndax la moom yaay ji moo bëgg doom ji am appareil doom joo xam ne tout le temps ci berceau lay nekk dañ koy yenu di ko yëkkati di ko kii léegi apparence am boobu tax yow nga xañ ko li yonent saa salaam jàngale. ñoo ñun ñun vraiment ñun moom ñun moom ñun moom on est ailleurs quoi non ñun moom on est ailleurs quoi billahi on est ailleurs la ilaha illa allah ñun on est ailleurs bon ñun ñun ñun ñun ñun ñun on est loin billahi on est loin waaw ah. on est vraiment loin quoi waaw ah. on est vraiment loin ah. moo tax loolu mu garaaw xoola rek saxaaba yi radiyallahu anhu niñ doon appliquer ci saate man sama karaw gi nga xam ne ma toppatoo gi ni ma ci sonne ah, diw bu nekk ma diw ko ba mu lis nii yeneen saa salaam bëgg waaye yow garaawul yeneen saa salaam bu ma ko naroon a wax bu doon dara nekk na ci dina ma ko wax ah, waxu ko feneen ñeneen la ko wax garaawul ngay tànkam tànkam lu yaa ko tey waaye bokkoon lañ ciy jàngale mooy wax lu baax possibilité ah euh, sëriñ bi nekk ci mbooloo di fa tagg kenn ci taalibe yi moo tax yonent bi alayhi salaam nekk ne ni'ma rajulu xurayma waaw xurayma ni'ma rajulu ba xurayma ah aka eskay eskay ah, ki nga xamante ne mooy góor gi nga xam ne mooy xurayma al asadi waaw kon loolu lu man nekk la waaye tamit bu dee am na loo xamante ni jaaduwul ci moom mu wax ko ko doo xam ne xam ne ne ku ko waxee ña koy wax nekk nañ ñoo xam ne dinañ dem conseiller ko jottali ko loolu tamit mën naa nekk moo tax ñii saxaaba yi daal di dem am ku dem wax ko Xuraym waaw loolu mën naa nekk te bu boobaa kenn du tudde ne lii jëw la wala loolu màngam déedéet. c'est juste conseil la ak loo xamante ne nii amaana bu ko defee kenn ci ñoom daal di dem wax ko ko bu ko defee mu soppiwu doxi waaw xam ne ah wax na ci moom lu rafet waaye kat nee na lii nag boo ko manoon a soppi bu ko defee ñooñu yi ñu nekk ñoo xam ne tamit duñ ko jàpp rek di ko ñaawale di ko dëwee moo sooy yo ba pare bàyyi ko de bu baax bi quoi waaw naan ah sooy xool ko yéréen gren sa salam nee na xool ko ci wam am buubal bi déet dañoo dem wax ko ngir mu soppeeku tegu ci li nga xam ne moo neex yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu am na solo alors waaw nañu nekk ay ambassadeur du bien pas ambassadeur du mal waaw kon mu daal di def noonu kon lii moo tax al imaam indi fi euh, lëkkaaleen ak suñu hadis bi buntu bi moo tax mu indi fi hadis bi léegi nag sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu mu ne ci euh, Bishr mu ne summa marra binaa yawman aaxar nee na mu romb ñu beneen yoon fa qaala lahu Abu Darda lii nag mooy dernier bi mu ne Seydina Abu Darda waxaat Abdul Hanzaliya radiyallahu anhu maa ne ko kalimatan tanfa'una wala tadurruk ah <laughs> ñu ngi lay laajate rek di sàkkooti ci yow goo kaddu boo xamante ne nii dinañ ci njariñoo de du lay lor fa qaala ibnul Hanzaliya ne ko sami'tu ne dégg naa rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naa innakum qaadimuna ala ikhwanikum lii nag comme li borom awnul ma'bud wax sharh sunan abi dawud rahmatullahi alayhi maa ne lii li muy gën a niru mooy ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da da xare lañ jóge woon wala ñu tukki woon war a dugg Medina léegi nag mu wax saxaabaam yi ne innakum ne yéen de qaadimuuna ala ixwaanikum yéen de ñu ngi dëgmal ngeen ci seen seen mbokk yi mooy di dugg si ci seen mbokk yi di dem ci ñoom fa aslihu rihaalakum na ngeen yëwanal yëwanal leen seen warwaay yi mooy ni ngeen di war warwaay yi ngeen di war yëwanal leen ko allah waaw apparence moo taxoon début bi waxoon naa la dañuy gis ma la apparence a ah, gars yi dañ naan kitaabul libaas l'apparence ne fait pas le moine waaw loolu am na part de vérité waaye nag l'apparence moom ci jullit l'apparence fait le musulman et la parce que daa am noo xam ne day zigyu noo xam ne noonu lañu war a solo du n'importe comment ak n'importe quoi ngay lijjanti di ko def ba pare toog naan waaw ma je vois je m'en vois joxoon naa la ci exemple médecin bi nga xam ne yow bi nga ñëwee mu war laa wékkil sa bëñ bi ay daan ay ay ay si yor ay paaka ay rabbu ba pare sol benn caaya sol benn bool doole nga gis ay deret ju takk ba pare muy meles teku naan la ah c'est toi le suivant yow laa war a wékk sa bëñ bi nooy def di leen a naan xoola dama di ma gaaree baaxul xaaral rek ma wàcc ci ñëwaat wala am loo ko wax boo demee du la gisal lu tax apparence voilà kon apparence am solo yore si may saa salaam ne yéen de da ngeen di jub da ngeen di dëgmal ci seen mbokk yi waaw fa aslihu waaw na ngeen yéwénal seen war waay wa aslihu te na ngeen yëwénal libaasakum seen yére yi na ta na rafet na yëwén en tout cas na normal hatta takunu yemu ngeen ci lu normal kese ba na ngeen di nekk ka annakum shaama ala fi naas shaama shaama mooy grain de beauté <laughs> xam nga grain de beauté léeg-léeg yaramu nit ki ni mu mel grain ba buy ñëw du mel noonu xam nga gisee nit ku weex bu am grain de beauté grain bi day ñuul mais nit ku ñuul sax mais xam nga ñuul ñuul ñuul ñuul yëpp bokkuñ weex yëpp yëpp bokkuñ xonk yëpp bokkuñ nit ku ñuul sax bu amee grain de ci kaw lex bi wala fenn wala ci jër yi day feeñ yeneen ci bari saa saa nag ne na ngeen yëwénal seen seen yére yi ba ngeen mel ni ci nit ñi mooy ñoo xamante ne nii buñ leen gisee xam ne yéen ñu correct ngeen loolu la bëgg wax boo waxoon naa la de la miskinerie waaw l'islam waxu fi kenn nekk leen ñoo xam ne day leen soli daggit waaw di sol lu yées ta bon ta ñàng waaw ngeen jaay ne walla lii lépp dañuy day wane ne dëddu àddina dëddu woo dara yow àddinaa la dëddu wane mbaax la dëddu sax nga naan àddina lii mooy mbaax waaw yëwénal leen seen yére yi waaw ba ni ngeen di mel ci nit ña ngeen nekk ñoo xam ne dañ leen di mën a ràññee ci ak correct ak civilisation ak civilisé gu ngeen civilisé waaw fa inna allah ndax yàlla laa yuhibbul fuhsh bëggul lu bon bëggul lu ñàng te bon quoi wala tahafus ak waa ji nga xaman tafahus waa ji nga xam ne day def ay effort ngir def loo xam ne day génn nga am nekk loo xam ne lu ñàng allahu akbar waaw loolu moom yàlla bëgg ko loolu kon nag loolu am am solo la waaw <laughs> loolu lu am am solo mooy lu lu lu bate yàlla bëggul lu baax al radi al hay'atu radia waaw mooy apparence bu ñaaw te ñàng ak loo xam ne buñ la gisee nga mel ni jinne googu génne ndar déedéet waaw seytaane boobu di taxawaal sa sikkim bi defaroo ci dara benn karaw jaar fee benn karaw jaar nee mel ni jar ko ñu tiit tasaaroo waaw sa karaw bopp bi moom mel ni ay pax ndax ñàkk a dara naan lii lépp ci yàlla déedéet du ci yàlla ndax inna allaha la yuhibbul fuhsh yàlla bëggul lu mel noonu loo xamante ne day ñaaw waaw mooy al ci ay bakkaar yu bari nag arab yi buñ ko waxee wàllu zina la waaye fii waxul ko ne bokk wàllu njaaloo mooy loo xam ne dafa ñaaw waaw ak ki nga xam ne kii def ay effort nga xam ne moom moom mel noonu mais day def ay effort ngir def lu bon ndax borom bi inna allaha jamil yuhibbul ci beneen hadith bi borom bi daa taar te daa bëgg li nga xamante ne nii mooy ab taar inna allaha la yuhibbu fuhsh wala tafaxus kon nag mu ngi noonu lool ñu ciy wane ne ba léegi ci kitaabul libaas bii ñu nekk côté bii moom njàngaleem lenn la ci gàttal. mooy ne libaas yii yonent bay saa saam di digle mooy li gën a rafet moo tax gis nga li Seydina eh, eh, kii wax eh, mu tuddati kiiwu Seydina Ali bi Abu Juhayf radiyallahu ta'ala anhu li mu wax ne man yonent bay saa gis naa ko mu génn ci benn yére bu xonq boo xam ne gisuma lu rafet ni masuma koo gis waaw ka annakum shaana nga xam ne bu nit gisee xam ne ñii ñooy ay jullit quoi jullit day civilisé correct sol sol correct apparence koo xam ne bu bu bu sunnawe waaw mais loo xamante ne nii sawaay ay médiocre rek passable kese yooyu excellent soyez excellent <laughs> kon nag ko te yére yi mu ngi noonu kon walillahi xamdu wal na hadith bii kon ci gàttal kon gis nañ lépp waaw dugalaale na kon yére yi borom bi ah ci gàttal inna allaha ah, daa nekk yuhibbu laa yuhibbul fuhsh waaw bëggul ab danaa yu suufe yi yére yu salte yu tilim yu taq yu pënd yu poussière ci yoo xam ne dara yow yaa ko tey mën nga koo rafetal gis nañ la dinañ la wax boobu bi ñëw te waxoon nañ la ko bi yonente way sa saam gisee waa ji ne ko yee eh, yàlla daa bëgg bu bu lay xéewalee mu gis jeexitalu xéewal ji ci yow <laughs> waaw kon loolu lu am am solo dina ñëw ci bunt bi léegi imaamu Nawawi rahimahullah mu ne rawahu Abu Dawud hadis bi al imaamu Abu Dawud mu ma tuddoon Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaani dëkkoon fee Afghanistan mooy fa la cosaanoo bilaadu Afghanistan ah radiyallahu ta'ala anhu bi isnaadin hasan sanad bi wax nañ la sànk ci biiru xasan bi imaamu Nawawi wax ba mu des Qays ibn Bishr Qays ibn Bishr wax naa la ne nee na dañu wute ci euh, wéralam ak yooyu wax naa la ci borom xam-xam yi en tout cas bari moom dañ ne balaa ba sa amul problème. waqad rawaahu waqad rawaahu Muslim imaam Muslim solool na ko moom xadiis wax naa la loolu man gisuma ko kon nag premier kon ginnaaw bi ñu gisee njàngat yëpp def nañ ko ci biir benn kese des te moom lañ doon njëkk mooy taxriij bi. mooy hadis bi yëkkal imaamu Abu Dawud kese ko law ci biir waxoon nañ la ne bi sëriñam kese moo ko ci jiitu daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alal jamii mu ngi ko di ci Musnad ash-Shaamiyiin mooy suñu xëy bi Sahl wax nañ la nag li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, li am ci turam Sahl ibn al-Hanzaliyya ñii ne Suhayl ibn ibn Aqil ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu kon al imaamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ko ñoom ñaar ñekk ko solo imam ahmad ak taalim imam eh, abu dawud mu ngi ko indi ci kitaabul libaas baabu ma jaa fi isbaal al-izaar mooy buntu bi ñu gis fii yépp imam abu dawud hadith yooyu fii la leen mu ne haddathana haarun ibn abdillah mu nekk ñu nettali mooy haarun ibn abdillah ibn marwan al-baghdaadi abu musa al-bazzaaz al-haafiz al Hammaal rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Amir Abu Dawud al imaam mu ne ya'ni Abdul Malik ibn Amr mu nekk ñu nekk la mooy Abu Amir di Abu Amir bi moom doonoon dakkantalam waaye Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi la tuddoon Abu Amir al-Aqadi siiwe woon ci loolu euh, al-Basri al-Makki rahmatullahi alayhi mooy noonu moom noonu la siiwe woon Abu Amir al-Aqadi rahimahullah waaye Abdul Malik ibn Amr la tuddoon rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hisham ibn Sa'd booy Hisham ibn Sa'd bi nga xam ne moom la la kële doon wax ne la moom rek laa gis muy jëlee mooy imam Ibn Abi Hatim ah, eh, Abu Zur'a mu ne woon eh, eh, mu naan mu jëlee ci Yahya ah, Ibn Kath Ibn Bukayr mu ne haddathani Layth an Hisham ibn Sa'd an rajulin sidqin Abu Hatim ne Eh, moom ma man xaw ma ma alamu rawa anu ghayru Hisham ibn Sa'd mooy Hisham ibn Sa'd bi mu ne ko haddathana Hisham ibn Sa'd mooy Hisham ibn Sa'd al-Marani abu eh, Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala al-Marani al-Qurashi mawlahum Qays ibn Bishr at-Taghlibi moo ko jëlee ci Qays ibn Bishr ibn Qays at-Taghlibi ash-Shami ah, bokkoon ci waa ahlu Qinsirin ah, Qinsirin rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarani abi sama baay nettali na ta baayam mooy Bishr ibn Qays at-Taghlibi jalisu Abi Darda loolu la siyo woon mooy ki nga xamante ne mooy toogaalool Abu Darda imam al-Hafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib nee na saduq moom mii ku dëggu la kon noonu moom nii nag moo nettali ne wa kaana jalisan abi darda annahu qaala kaana bi dimashqa rajulun min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam kon hadis baa ngi noonu kon ci kaw noonu yeexal nañu hadis bi wallahu ta'ala alam insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu gis dana hadis bi nga xamante ne moo ci tegu muy hadis numéro 799 ah muy hadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma <laughs> Sa'd ibn Malik ah